alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene tey jii tolloog fukki fan juróom ci weeru tëdd ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci béréb bu tedd bii ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jataayu borom daal moo tey muy sëriñ si xaddi ñu koy ànd ak yéen bi weeru koor gi ba ni ma ko waxee tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom tey jii di fukkeelu fan bi ak ñeent incha allah euh, ni leen ko waxee woon ñu fas yéene ànd ak suñu mbokk di suñu kilifa di kenn tamit koo xamante ne ci liggéey bi la ndax yëngatu yi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii ci biir dëkk bii nii euh, te mu asasatul wafaay di ko amal ak yeneen yëngatu yu mel ne moom yoo xamante ne ñu ngi koy amal ci digal dig digal bii nii ak ci yeneen béréb sax nag sëriñ bi di sëriñ Xaadim Lo moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Dame Abdourahmane Lo mi nga xamante ne moom lañ dal tey jii nii ku ñu xam la ci biir yëngutu yooyu kon mën nañu wax ne moom kenn la ci kuréel gi nga xamante ne mooy amal yëngutu yu nii kon ñu fas yéene koo dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb boo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na koo yitteel mu bàyyi ko xel teg ci ndax moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ñi ngi koy am ci suñu biir jafe-jafe yooyu naka la ñuy def ba saafara ko ak yeneen jafe-jafe yi nga xamante ne tamit dañuy dikkal jóge ñu fi neen yooyu tamit nañuy fexe ba jafe jafeñ yooyu ñu saafara ko te mën cee mucc sami teg ci kon tomb bu am solo boobu incha allah moom mooy tomb bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey ji jàngat ko incha allah. bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy xamle aslëf rek tënk aslëf lu gàtt ci ay yëngutoom mën nañu wax rek ne doomu soxna la kon xam nañ ne fi ñuy jaare doomi soxna rek foofu ko jaarale muy jàngal ko téereb alxuraan téereb suñu borom subhanahu wa ta'ala muy alxuraan karim mu jàng tamit lam war a jàng ci wàllu xam-xam ci diggante Tuuba ak ndaam ndax ku wax ndaam xam ne foofu noonu mooy fi nga xamante ne fi la njàngum alxuraan sosoo ci yoonu murit kon euh, ginnaaw bi mu xamloo li mu war a xam ci wàllu alxuraanul karim ak euh, wàllu sharia ci biir réew mi euh, yemul ci loolu waaye jóge na fi dem fële ca Égypte ci université bi nekk Caire foofu tamit jànge na fa ba am fa lijaasa door faa génn ñëwaat Sénégal waaye taxul mu yem ci loolu waaye dafa continuer ci njàng moom rek ba yàlla baaxe ko ba mu am li ñuy wax master ci at tamwilul islami yi mooy finance finance islamique naka noon tamit e, association yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir réew mi te dimbali jullit ñi tax leen a jóg yooyu noonu moom ci biir association yi mi ngi ciy yëngatu lépp rek ngir bëgg dimbali euh, jullit ñi. am na benn association bu ñuy wax alxikma moom ca la ñuy yëngatu mooy dimbali mbokki jullit ñi moom mii mooy ki nga xamante ne mooy njiitul association boobu noonu. kuréel gi nga xamante ne ñoo nekk Touba tey yëngatu ci wàllu xam-xam te ñu ràññiku lool ci màggalu Touba gi muy Rawdu Rayaahin ak ci sax ci yeneen. Euh, yëngutu moom membre la ci biir kuréel boobu ci membre fondateur yi la bokk sax nag muy raw dowayaaxin ñu nekk tamit koo xamante ni ku ràññeeku la ci amala ay conférence ci biir réew mi ak bitim réew kenn ku nekk xam na kuy topp yëngutu yi nga xamante ne moom la murid yi amal fee ci bitim réew ci diggante Italie ak États-Unis moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy <coughs> ñooy def ay waxtaan foofu noonu yemul ci loolu waaye am na tamit ay ay gëstu ak ay bind yoo xamante ne bind na ko lépp rek ngir dimbali jullit ñi ak tasaare liggéeyu Seexul Xadiim mu def ci lu baree bare bare tamit xam naa ne dama ciy tudd rek am na benn gëstu boo xamante ne mi ngi ko def ci ay mbind yoo xamante ne dañ koy askanale Seexul Xadiim te mu nekk loo xamante ne lu juunu la loolu mi ngi ci taxaw na ci def ci ab liggéey bu rëy rëy boo xamante ne incha allah yaakaar naa du yàgg tuuti loolu loolu téere boobu noonu incha allah dana génn naka noonu tamit def na yeneen gëstu ci yeneen wàll tamit am na fu bu ñuy wax az-Zanaxal wa as wa azmatul bahth an masalil ala an masalil ala min umma mooy Sénégal ni ñu amee jafeñ jafeñ ci xool. maanaam mën a gis dëgg dëgg kan mooy reyukaay ñu jàpp ko man koo roy loolu lu am solo la loo xamante ne def na ci benn gëstu boo xamante ne traduire nañ ko ci français def ko ci arabe mi incha allah bu yàggul balaa yàgg incha allah xam naa ne mbokk yi dañ ci dañ ci jot. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yu bari la xam naa waxtu moo gàtt ba tax du ñu mën a tudd ci bari kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañ dalal fii jataay bi tey waaye nag euh, bala ñuy joxe kàddu gi bala ñu koy jox kàddu gi ñu bokk teewlu ñun ñëpp ñaanal suñ benn mbokk moo xamante ne dafa nekkoon kenn ci moom tey xaritam muy sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Ndam Atta nekkoon ab taawam yàlla dogal suñ borom moom ko te mu nekkoon kenn ci moom kon ñëpp ñu bokk teewlu kenn ku nekk jàng Fatiha ak fukki Ixlaas ak benn ñu yéene ko yol bi ñaan yàlla suñu borom suñu borom subhanahu wa ta'ala yërëm ko te tàbbal ko ci àjjana yi nga xam ne moo gën a kawe bismillah kon xam naa ne bala ñuy jox sëñ bi kàddu gi rek damay euh, baaxe mbokk yi ginnaaw tey mooy bis bi nga xamante ne moo mujj ci ñaareelu ay bis gi incha allah suba ñu war a dugg ci ñetteelu ay bis gi kon damay joxe programme mu ñetteelu ay bis gi rek incha allah suba ci ajuma ji ñu fas yéene dalal sëriñ Ahmadou Bamba Seck mu muy waxtaane euh, mashakilul ghurba mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci tukki bu dee ci gaaw bi Euh, al oustaz Sarif Sarif Bousso moom la ñuy waxtaane moom la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane zahiratu tatarruf bu dee dibeer ji sëriñ Moussa moom la ñuy dalal muy waxtaane at tarbiyatu wa athaaruha fil umma mooy yar ak yenn jeexital la mën a am ci xeet bi bu dee altine euh, sëriñ Cheikh Mbacke Ndaw moom lañuy dalal muy waxtaane al waqful bu dee ci talaata ji sëriñ xaadim njaay tasawuf moom lañuy dalal muy waxtaane abwaabul qurbi ilallah min allah bu dee ci àllarba ji sëriñ saaliwu njaay jóge bu mbuur moom lañuy dalal muy waxtaane ayyuhal muridun bu dee alxames ji insha allah euh, sëriñ màggat sëriñ màggat kanji moom lañuy fas yéene dalal muy waxtaane al ghazwul fikri ahdaafuhu wa wasailuhu kon programme kon incha allah programme ñaar ñetteelu ay bis gi allah noonu la fa yéene demee xam naa ni tamit incha allah bu sëriñ bi jeexalee danañ jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké moom sëriñ Mouraw Balla di ku ñu xam ci jataay bi di ko ànd ak ñun bi ñu ko tàmbalee ba léegi su ko defee moom tamit dana def ab taxaw seetlu ci lii nga xamee ni incha allah moom la sëriñ bi fas yéene waxtaane ñu yëkkati ay kàddu cant tamit jagleel ko waa mu muxaddimatul xidma bi nga xamante ne ñoo nekk Touba ñoom at mu nekk dañuy ànd ak ñu jotaay yi tey tamit ñu déplacé wu ñëw bokk ñu jotaay bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala nangu liggéey boobu nga xamante ne moom la ñuy def kon dañuy jox kàddu rek sëriñ Xaadim Lo ci tomb bu am bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaïn. rabbi sharax li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli. subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim. wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ak fu ngeen mën a nekk di jàkkaarloog ñun di sant yàlla ci may gim nu may ñu ñëw bokk ci liggéey bu mag bii di liggéey bi ñu liggéeyal diine ci ëttu sëriñ Touba radiyallahu an ci keppaaruk rakkam ji ji mu wóolu muy Cheikh Ibrahim kon ku yàlla baaxee ñu di ko sàkkal ko aw lef sunu borom baaxee la ba nga bokk ci ña cay bay di ca liggéey war ngaa sant yàlla ndax ñoom seenu liggéey liggéey bu yàlla nangu la liggéey bu yàlla nangu nag ku ja dugal sa gopp war a am yaakaar fii nag di jotaay bu am solo boo xam ne defe naa ne léegi ñépp xam nañ ko boroom xam-xam yépp ku ne da am mbégte ci boo fi toogee kon nag fi ñuy tàmbalee mooy ndokkeel mbooloo mi ginnaaw bu ñu noppee ndokkale sax murit gi yépp ci mbooloo mi ànd te ànd ci xam-xam di liggéey ba àggale fii tey mbir mi loolu murit yépp lañ ci war a ndokkeel waaye war cee ndokkeel it ëtt bii ñu koy defee di ndokkeel ñi nga xam ne it ñoo koy taxawee ndax tax na ñu baree bari gën a yitti woowaat xam-xam tax na boroom xam-xam yu bari itam gën a sawaraat ndax léeg-léeg ñu dund jamono yoo xam ne dañuy ginnaawal xam-xam ba ñoo koo xam ne euh, sa yitte de àggu soo moytuwul yow itam da nga wan ginnaaw xam-xam waaye jotaay yu mel nii dana tax nit di gën a góorgóorlu di gën a gëstu te loolu mooy yokk xam-xam kon loolu jotaay lu bu am solo pour boroom xam-xam yi ndax dana tax gëstu yi gën a bari ku ne it di gën a sonn ci li ngay def kon loolu ndamul xam-xam la kon moo tax ñuy ci ndokkeel lislaam bi di ci ndokkeel yoonu murid yépp ndax defalu leen ko benn ëtt diine ji yépp ngeen ko defal te li koy firndeel mooy ubbeeku gi mu ubbeeku ba ñi nga xam ne sax mën naa am bokkuñ ci biir biir ëtt bi bokkuñ ci biir toolu fi sëriñ tubaa euh, xëy na wuyowuñu aw turam donte ñoo bokk fuñ jëm te mooy lislaam waaye teewul ñu fexe ba yaatal ko ba ñoom ñëpp ku ci ne am fi kàddu te loolu ñëpp yaatoowuñ dënn noonu te yaatu dënn lu am solo la ci mbir mi kon loolu ay kàddu la rek yoo xam ne mënuma koon a ñàkk a jiital pour wane sama mbégte ak euh, amal solo gu ma amal solo jotaay bii ak ndaje mi ndaje mii ak xam-xam bu am solo bi fii dotteeku waxtu wu nekk ginnaaw loolu nag bi ñu tànnaloo tem wala boog bi ñu tànnalee tem euh, xam naa ay joxalante kàddu amoon na sama digg ak ñi ko tànnoon rawatina nag xam naa ki nga xam ne moom séenuma ko fi te moom moo nekkoon ci ginnaaw muy sëñ Khalil Ibrahim bi mu tànnee thème bi tudde ko sunuy problème nee naa ko ah man nag boobu thème dafa xaw a doy waar ndax day bu xaw a jafe te nit ñi itam bëgguñoo dégg lu neex lañ bëgg dégg bëgguñoo dégg ay problème ndax ku wax ay problème du ñàkk koo xam ne da wax mu mel ni moom ngay joxañ te fekk na sax joxañoo ko moo tax ñu baree bari ñaare duñ taamu waxtaane waxtaan yu mel noonu moo tax bañ ma ko waxee nee naa leen ah tey moom nañ ma jéggal boobu waxtaan ginnaaw danañ koy faral di waxtaane di ko farale binde tey nañ ñu ci dimbale waaye ñoom it rek ñu doggu ci rek ma ne nag naa jébbal sama mbir yàlla rek te def ci sama kem tàtta kàttan ndax su may wax jubu jubluwuma wax lu metti kenn jubluwuma joxañ kenn li ma jubla wax rek mooy dama am mbir mu ma bokk te mu yitteel ma lool te waxtu wu ne may xalaat lu ko jëmee kanam te ma jàpp ne lépp loo xam ne mën na ko gàllankoor lu mata a waxtaane la ku nekk la sa wàll nga jël ko waaye su ko ñëpp maasee di ko daw kenn ñemewu ko waxtaane kenn ñemewu ko waxe ah day gën di màgg di law di dolleeku te su boobaay it euh, rek euh, lanu bokk séq su fekkee ne Euh, euh, yàq dugg ci itam xëy na dootu àgg fa mu jëm wala boog la mu war a def dootu ko def loolu moo tax ma jàpp ne euh, waxtaane ay jafe-jafe ci la bokk ni ma ko waxee nag mooy ñu baree bari taamuwuñ di ko waxtaanee ndax li muy mën a jur léeg-léeg ci koo xam ne danaan lu tax mu wax lii lu tax mu waxee nii xanaa man la bëgg a wax yooyu yëpp da ciy faral di am waaye nag comme ni ma ko waxee rek ñu jëppal sunu borom sunu mbir sunu borom am pas-pasu ki toogoon fii te sancoon dëkk bi pas-pas bi mu amoon te mooy pas-pasu dëgg ak ne ci dëgg ñu jàpp ne ku ne ci péncam dëgg nga war a wax te waroo caa am looy tiit ndax dëgg ko may fu mu am lu mu am kon nag ku ne ci dëgg yi jàpp nañ ne loolu rek mooy war a nekk sa sa sa sa sa la nga fay jëlee waaye ñu jé jéggalu it ci tàmbali bi ci lépp loo xam ne wax nañ ko fi te mu luy yëngal xel xol ndax xam nañ ne ku woor ba agsi fii koor gi ni mu mettee boo sañoon lu neex rek ngay dégg waaye nag buñ déggee lu metti it ñu xam ne ci biir defar rek la kon damay daal di wàññiwaat itam niñ tudde woon waxtaan wi dañ ne masaakil naa mën a déet xanaa dañ naan kon baadu masakirina wala min masakirina xam naa loolu dana am ñu mu xaw a kii ba tey ndax dama day mel ni kon damaa bëgg a wax ne problème yi daa bari ba mënuma waxtaane lépp dama ci jukki lu may waxtaane xam naa loolu it am na ñoon duñ mën a dégg loolu waaye nag ñu xam ne baadu masakilina wala min masakilina xam naa lay tudd ndax xëy na am na yoo xam ne duñ ko fi tudd te ci la bokk bokk yi jafe-jafe yi ñu am da ci am yoo xam ne ci biti lañu jóge nga xam ne day mel ni xëy na doonuñ ci lu bari waaye nag lu mën a xew ci suñ kaw la jëm te nit mbir nag bu jëmee ci sa kaw doonte jógewul ci sa biir it war nga caa taxaw am ca ak setantal xoolit noo koy saafaraa jafe-jafe bi jëkk bi nga xam ne jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la te mënuy jóge ci biti moo di ne àdduna bi léegi ci biir lislaam bi dafa am ay xalaat yu baree bari ak i yu baree bari yu yoo xam ne wuute naag ñi sancoon pénc yi ni ñu doon gisee te gisin yooyu léegi am alal ju ne ci ginnaaw am xam-xam ak xalaat ju ne ci ginnaaw mu mel ni ñooña seeni mbir mooy su sottee li fi mag ñi jëmbatoon yépp daañu ko dindi te loolu ay du su joxañ benn ñenn ñenn rek ne ñoom la waaye ay mbir yu baree baree bari la kon loolu itam ñu jàpp ne e, e, lu lu mat a bàyyi xel la ndax ñi ngi gën di law di gën di tasaaroo kenn ku nekk nag ak xëy na la la koy tasaare ci sa sa sa pénc ñii ala la ko fay tasaare ñii ñàkk xam ñoo ko fay tasaare waaye lu am solo mooy mbir la moo xam ne képp koo xam ne woyofal ko di wax ne amul solo xëy na danga xamul li xew ndax danaa am na waxtaan wu ma doon wax ma def ko ci ma wax ne euh, dañ doon jàpp ne am na foo foo xam ne ku fa bokk am na lool waratoo ko man walla bokk day mel ni ñi muy yóbbu mooy ñenn ñi rek waaye am na ñoo xam ne loolu moom mën kenn mënu leen caa séen léegi nag daa xaw mel ni koo ragaloon ne mënu caa bokk soo xoolee da nga fa gis ku mel ni moom kon nag mbir boo xamee ne demee dem na àgg ba xam ne koo foogutoon ne mën na caa bokk mën nga ko caa séen war ngaa xam ne loola boo ko woye fale it woye fut te loolu yaakaar naa ne fi mu ne nii àgg nañ ci ci wàllu ñi nga xam ne ñooy xeex ahlu sunna ak jamaa wal jamaa di xeex tasawuf ñooñu laa wax ne eh, seeni ñu ngi ruur ci biir ci biir penc biir kër yi di fëkk te léeg ñu fëkk koo xam ne ni ma ko waxee sànq ñépp jàppoon nañ ne kii moom kenn mënut a a wax ba fëkk ko loolu nag su amee ña séq mbooloo moomu war nañoo toog waxtaan ci loolu xool lan lañ ciy def ak naka lañuy ñuy fexe ba saafara ko léeg-léeg itam nga dégg ko koy jàmbat te ni mu koy jàmbate ak ni mu ko bëgg saafara du saafara mbir yi ndax xët-xët la koy jàng defee saaga xuloo te mbir yi laajul loolu li mu laaj mooy ay borom xam-xam yu wóor ñu mbir mi ñor ñu toog waxtaane ko tëral ci ay xalaat yu wóor noonu lees koy saafara waaye de su ko saafara ab déclaration bu jaar fee léeg-léeg ka koy wax sax amul arjuma yu doy su ko defee su ko waxee day mayaat bunt sax ña ci des ñu wax leneen dolli ci sax la am jox da nga leen jox sax ngànnaay léeg-léeg am ku jóg di tontu ci yooyu su waxee ba noppi da da leen di dimbale ñoom waaw da di dimbale ndax fa muy waxee ak na muy waxee dara du ca jaar yoon donte am na yéene ji it waaye ginnaaw amul loolu it muy beneen problème boo xam ne danañ ci ñëw ci suñu biir buñ ci duggee kon loolu mooy wane ne euh, problème mu mbooloo mbooloo yooyu ak xalaat yooyu nga xam ne li ñu bu seen pexe bu bu sottee ñu sempi samp mag ñi dama ne loolu lu mat a waxtaane la te ñi ko war a waxtaane ñoo ko war a waxtaane waaye du jóg wërta doon loo xam ne ku jóg rek daal di ciy wax say wax beneen bi ko ñaareel te muy ma jàpp ne lu mat a waxtaane la mooy àdduna bi léegi dafa gëndaloo nekk benn pénc nekk benn dëkk comme ni ñu koy faral di waxe léegi nga xam ne yu baree bari ci ay culture ak ci wàllu politique ci wàllu économie yooyu yépp dafa dajaloo te am na ci yoo xam ne day mi ngi day yàq pas-pas di yàq identité nit identité religieuse religieuse am kon yooyu yëpp di wane ne wàllu li ñuy tuddee mondialisation culturelle loolu bëgg gi ñu bëgg def àdduna bi muy benn benn réew te mu mel ni loolu bi ñu ko waxee itam dafa am benn gisin ak benn yenn culture ak comportement yoo xam ne yooyu la ñu bëgg ñëpp ñëw adhéré ca bokk ca waaye tekkiwul ne dañoo wax ne marché baa ngi nii ku ne na nga andi boo andi nag ñu jël boole ko adduna bi bokk ko kenn wax loolu suñ ko waxee taxul ñu di ko doxale noonu li mooy am na ay xalaat ak i culture ak i système yoo xam ne suñuy wax mondialisation yi lañ ci jublu mooy yooya lañu bëgg mu dox leneen yi ci des yëpp jógee fi kon loolu ko xam ne yor nga lu bokkut ak la ñuy proposé nag ci marché mondialisation war ngaa fexe ba aar li nga yor donte war lu jafe lay doon waaw ndax ni ma ko waxee sànq facteurs yi ci dugg dafa bari am na ci facteur culturel waaye am na yoo xam ne économie ak ak ci la bokk kon yooyu yëpp di wane ne mondialisation ci yi menacé sunu mbir ci la bokk ndax xëy na danga daan jël sa nit wéet moom ci àll ba comme ni ko Serigne Touba defe woon jël ay magam rawale leen yóbbu leen Touba yar leen ba def li ñu def ci ñoom ba bañ fa jógee ñu mën ko def ci ñeneen loola la muy tekki mooy milieu bu baax dafa mënta ñàkk ci ku bëgg a defar nit léegi nag soo dëkkee ci ni milieu boo xam ne léegi fu ne la la mbir di jógee yàq gi du la jógee euh, diggante càmmoñ ak joor ak ci kaw ak ci suuf kon day mel ni euh, loolu def fa dara ci nit dana jafe kon loolu warees na ci xalaat xool ba xam ñoonu mu mel noonu li ñu bëgg a garder nan la ñuy fexee ba mën koo téye ci ci biir jafe-jafe yu mel noonu nga xam ne fu nekk mag nu fay jóge beneen bi ko ñetteel mooy àdduna bi dafa am ay gouvernement yu ndaw yoo xam ne ay nit ñu néew ñoo ko séq te ñooy doxal àdduna bi buñ koy wax manees na ko tuddee ay lobby ay lobby yoo xam ne yenn yi ci sa réew lay nekk yenn yi nekk ci àdduna bi te yenn yi di ko jaaree ci wàllu média yi média dokk ci la am doole lool yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour seen xalaat di dox luñ bëgg a yàq ak kuñ bëgg a yàq ñu yàq la léeg ñu gis loo xam ne dara wéru ca waaye ñoom ñu fexe fexe ba nit ñi gëm ko di ko wax defe ne noonu la te loolu euh, am ñoo xam ne itam alal yooyu ma wax yépp nag alal ju bare bari na ci ginnaaw nga xam ne koo xam ne xam nañ ne alal mën na laa jënd ñu jaar la fa koo xam ne itam xool nañ ba xam ne xëy na alal mën laa jënd waaye daraja mën na laa jënd ñu jaar la fa waaye koo xam ne it ñaar yooyu dara mën la ci jënd boo moytuwul dañ la xupp dañ la xupp beroog yow yabal ay nit ci yow ñu xupp la ba boo dee ab yaafus boo moytuwul da nga mujj daw deltu ginnaaw kon yooyu yëpp te am na ci ñoo xam ne jaral la leen jël bakkan ak lu mu laaj rek ndax ñoom ragaluñ ci loolu dara ragaluñ seen borom seetuñ ko li ñu bëgg mooy moom àdduna bi fi ñu ko bëgg a jëme ñu jëme ko fa képp ku nar dox seen digganteeg loolu ñu ñu ñu ñu yàqate la ba nit ñi wan la ginnaaw jàpp na du yow dóoral la dëkkal la foo dëkkut walla bokk ñu xeex la ci alal ger la ba nga de wàññeeku deltu ginnaaw di wax leneen lu bokkut ak la nga daan wax wala ngay def leneen lu bokkut ak la nga daan def kon ku nekk ci àddina bu mel noonu euh, yor loo bëgg dundal ba àjjana war nga caa xalaat ndax ginnaaw ñooñu la leen tax a taxaw mooy fas yéene loolu jóge fi beneen bi ko ñeenteel moo di wàllu politique mbokk yi xam ngeen ne suñu réew yi fii rawatina fii ci Sénégal wàllu politique bi dafa jaxasoo te amul ay règle amul éthique amul dara ay norme yoo xam dañ naan lii mooy mooy mooy doxal géewu politique bi ku nekk nu la neex ak ni nga ko gisee rek ni ngay doxalee Euh, ñoom itam euh, mu yóbbu nag euh, ci ay jafe-jafe yu bare bari yoo xam ne yoonu murit mu ngi ci biir réew mi su ko nangoo ak su ko nanguwut maanaam mbir yooyu war naa jànkonteeg moom su ko bàyyee noonu mu gaañ ko su ko toogul waxtaane ko xool fam cay jaar ak nam ciy jële lu weesu xëy na benn waay rek mooy jóg wax ci turu mbooloo mi ak nam ko gis ak nam ko xalaate loolu te te fekk na ñi ngay waxal ñoom dañoo toog ci ruq woor borom xam-xam ya gën nos seen mbir teg ko wax ko yow nag nga jóg rek ak sa yëg-yëg daal di wax defe ne loolu mooy saafara mbir mi su boobaa problème day am mooy nañu def ba toog ba nos yow it noonu nga war a def ba toog ba nos pour mën a jàmmaarloo ak ñoom waaye xel mu rëy mënu koo dékku xam-xam bu rëy ci kenn nit mënu koo dékku li ko mën a dékku mooy mbooloo mu toog di ci xalaat guddi ak bëccëg loola doon seen yitte waxtu wu nekk te mënees naa am sax mu doon ñoo xam ne kenn du xam ñooñu ñu doon xëy na kenn nag mën nay wax ci seen tur waaye ñooñu sax warees naa mën mën a xam ñu mu doon loolu lañ jàpp ne politique bi géewu politique fii Sénégal dafa jaxasoo te jënd gi ni ma ko waxewoon ci ca bu njëkk bee bi ko jiitu fii la gën a bare waaw fii la gën a bare ci alal jënd jënd conscience yi ba tax ñu bare bare bare bari bu waxtu bu ma bu tereetu politique jotee rek bu tereetu politique jotee te mooy élection rek soo moytuwul danga am ko koo woon lool te da ko xeeb ndax ci jooju jamono fañ jaar ak moom kon loolu yëpp di wane rek ne euh, mbir yii yu mat a bàyyi xel la ndax ay jafe-jafe la yoo xam ne daal mi ngi ci suñu wet te léeg-léeg dañ naan rek ni ko baaxoo def bu ñu tàyeelee bu ñu tàyeelee te te te te bañ a def dara léeg dañ yépp dañ koy ñer bi war rek sëfaat ko sëñ bi waaw sëfaat bi daal di wax ne sëñ bi moom moo aaral boppam mbir mi waaw fekk na yàlla ci boppam kay moo aaral boppam lépp diineem ji waaye teewul ñun ñëpp ñu ngi gis fi ñu koy jaar nag diine ji mu yónni yonant bi nga xam ne yoonu murid ci biiram la nekk gis ne fi ko noonu yi jaar waaw te te te marchandise yàlla kon nag keneen ku nekkit ku yaafus rek mooy wax baat yooyu mooy ku ku narul dara ku fas yéene rek bànneexoo li fi nekk te fas yéene wu jël responsabilité mooy wax wax ju mel noonu waaye ndax li la koy xamal mooy bu waxee loola teewul la ci aju ci ay mbiri boppam moom dana ci sol dàllam moom dana ci sol dàllam dox ci wax ci sonn ci lool bu laajee politique bu laajee lu mu laaj rek dana ko ci def waaye bu agsee ci mbirum sëñ bi nag nga xam ne naru ci dara moom soo ko waxee mu ne la loolu sëñ bi loolu moom sëñ bee ko yoral bopp xanaa moo yoraale say mbir itam lu tax nga bëgg cee génne say mbir mi nga xam ne moom bis bu ne nga sol sa daal ngir lijjanti ko ndax daa yoraalewul loolu bokk damaa yaakaar man damaa yaakaar ne moo yoraale loolu itam waaye ni nga def nag ba sol sa daal dem wuti say tool gor ko ñii dem wuti seen business kalaasu sëñ Abu Kebe ñoom ni waaye waaye boo waxee rek ñu dellu siwaar rek nga la daal lii moom sëñ bee ko yor loolu daal mën ne su ko dégg li muy wane mooy ak yaafus ak fas yéene bañ a def dara dëgg la sëñ bi moo ne woon jumaa ji du dégg naa ñëpp dañ ñu ngi nettali ne sëñ bi nee na woon jumaa ji bu ñu ko tabaxut dana am ñeneen ñu yàlla yebal waaye murid yi am nañ fulla jutal ni fexe ba tabax ko nag ah, dem ndog toj ay xeer bay ay tooli alarba lu mat fan ñaar fukki at wala fanweeri at ak nangam ñu ne ca ba ba mu sotti trent nangam la ba soixante nangam ah loolu de xanaa bu fekkoon ne xëy na ñoo ñooñu xëy na dañoo xamutoon ni mbir mi sëñ bee ko yoral boppam bu ko ñooñu xamul nag xawma ku koy xam man xam naa du gaa yi may gis man kon yooyu mooy mooy jafe-jafe yi nga xam ne eh, yu mat a taxaw la te mu mel ni eh, léeg-léeg bëgg nekk sa bopp rek ak nekk ci sa li la neex ak bañ a jànkoonteeg mbir yi mooy tax ngay wax ne sëñ bee ko yoral boppam sëñ bee ko yoral boppam waaye dangay ngay jóg nag nekkal ci sëñ bi ba ñépp xam ne yow yaa def nga li la ci war kon xam naa mën nañoo doyloo rek ci jafe-jafe yi nga xam ne moo moo nu jógee ci biti mën nañ cee tënk yooyu rek te ñëw ci biir nag ndax defe naa ne biir bi nag moo gën a euh, doy tuuti ndax suñu yëf la xam nga bu njëkk bi moom neex na lool ndax da nga naan diw mee la diw mee la bii nag day mel ni da nga man la eh, man la nag ñi koy ñeme ñi ko nangoo wax bariwut man la maa def lii loolu ñi ko ñem nangoo wax bariwut bii ñuy bëgg a waxtaane nag nun la waaw bokk yi bi ci jëkk ci li li nga xam ne nun la mooy ak réer gu metti nit koo xam ne li mu nekk xamu li sëñ bi indi mu jaral ko fanweeri at ñett mu nekk ko ci loxoy tubaab bi ci boppam amul mënu leerul ci sa bopp ba nga waxu ba nga di ko jéem a jox keneen mbir mi nga wax ne ci nga nekk leerul ci sa bopp loolu defe naa ne doy na sëkk problème te yaakaar naa ne bari na ci nun ñoo xam ne dëgg dëgg bëgg nañ sëñ bi bëgg xol waaye bëgg ga la ko war a firndeel te mooy xam li mu nekk dëgg dëgg ñu jéem caa di góorgóorlu ci teg suñu tànk loolu mel na ne jafe-jafe la kon sàggane xam-xam jàpp ne mënees naa am sëñ bi te doo am xam-xam xam nag xëy na bi tax may wax fii tekkiwul rek xam-xamu dem ca téere kese kese kese waaye mag ñu baax ñi daan nañ fekk ku xamul ñu fexe ba fexe ba li lay farata mu leer ci boppam fexe ba it la baax ak la bon leer ci boppam ba mu bu jógee xam bu jëfee nga xam ne jëfi ku xam la kon ñu bàyyi xel ci ne loolu it ci la bokk waaye daal liñ mën a wax mooy wàllu xam gi bokk na ci ñàkk gi gi mu fi tumuranke léeg-léeg bokk na ci li indi jafe-jafe ndax ku xamul lépp loo xam ne wax nga ko te neex bokkut li mu gëm ak li mu li mu jàpp rek loola moom du ko mën a dégg waaw moo tax dangay gis ku nekk koo bokkal nekk ci biir tarixa bi mu wax benn mbir rek donte dëgg la it waaye ginnaaw bokkut ak li nga xamoon yow su boobaa nga dëkkale ko fu mu dëkkut léeg-léeg am ci ñoo xam ne am nañu sañ-sañ sax génne la ci biir yoon wi waaw loolu xam naa ne wowu fit moom it fit féetewu ko kaw nit koo xam ne yow kenn xamul ba xam ci nga bokk déet ngay génne nit ñi ku la wax na yow ci nga bokk xanaa boo demee ba ah, yowmal xiyaam day ba dugg sa bàmmeel ak sa borom ngay door a xam-xam ndax yow taalibe piir nga walla déet waaye nag ku àgg ci gëm ne yow taalibe piir nga bay atte nit ñi di dugal ak a génne woowu fit daal defe naa ne ab julit ab taalibe waru ko am te léegi nag bu yomb la dangay toog gis ci dem ci gataay yi ah kooku du taalibe kooku du dara waaw ah, loolu ak a yomb lañ koy faral di wax te fekk na daa wax lu la neexul rek wala mu gisee nu bokkut ak ni nga gisee nag euh, ci mbir yi la jafe-jafe yi nga xam ne euh, ñàkk xam ak réer gu metti gi moo ko indi waaye ñàkk xam it yemul ci loolu rek beneen côté bi muy indiwaat ci jafe-jafe mooy bari ñoo ñu ma doon wax sànq na ñu ngi leen di féréw li di leen génn ci géewu sëñ Tuubaa bi di leen yóbbu ci yeneen géewu seen ñàkk xam ci la bokk ndax bari na ñoo xam ne soo jàngee addis wala nga jàngub aaya defe nañ ne loo waxati dëgg la te mbir yi wala bu dee ci ëttu borom xam-xam yi xam nañ ne indi addis wala andib aaya rek jeexalut jeexalut coow li waaw ndax ni nga déggee addis bi noonu laa ko déggee ndax addis bi wér na ci man ndax ni ko déggee noonu la noonu laa noo bokk nun ko déggee dalaala bi ci am na ci solo defe naa ne sexa bi am ci solo kon du addis bu ñu la indi rek ndax xam nga ni ñi nga xam ne ñooy jéem a sànq nit ñi bokk na ci li ñi nga xam ne ñuy wax dañu lay wax ne la man ci alxuraan ak xadis rek la tënk mel ni ñi ci des moom dañu tënku seen mbir ci alxuraanu xadis mbir mi kay nekkul foofu mi ngi ci kay ni nga déggee xadis bi ni nga déggee ni nga déggee ak xadis bi wér ci yow ak bi wérul ci man yooyu yu ci am am solo la léegi nag ki nga xam ne nag xëy na euh, maanaam li mu war a xam xamu ko léeg-léeg ñu toog moom ci ab ruq rek. ne ko yàlla nee na yonent bi nee na mu daal di jàpp ne li mu nekkoon lépp ay caaxaan la fekk na daa xamul li mu nekkoon moo tax xam li nga nekk dafa am solo ndax day tax lu waay mën a indi it bu andee nga setantal xool la nga cey jël te du teew nga toog fi nga toog waaw dangay toog fi nga toog te lu baax lu ñu andi nga téye ko te du la tax a gàddaay du la tax a randut fi nga nekk loolu nag soo xamul dana la jafe ndax bu ñu la waxee yenn yenn baat yi ak ñenn ñi nga xam dañu leen tàggat ci noonu tàggat leen ci nu ñuy yëngale nu ñuy nu ñu lay jaxasee sa pas-pas ñooñu ndax am na yoo xam dañ leen a tàggat ci loolu entraîné na ci bañ mokkal ko lool nga xam ne ku ñu toogal soo muy tuul boo xamul fi ngay teg sa tànk dañ la sànk dañ la réeral kon nag loolu itam ci li indi jafe-jafe ci suñ biir la ndax moo tax euh, lu nu dégg te neexunu réer gi li lu nu dégg te neexunu bokkut ak li nu li nu fas rek ñu daal di dëkkale kooka fu nu neex wala boog lu nu dégg jàpp ne loola moo wér rek mu jaral nu bàyyi li ñu nekk donte xa te xamuñu ba xam loola fu mu tegee te loolu ku xamul mënoo am ràññat li gu noonu moo tax xam-xam bi Serigne Touba naka jekk di ci soññee ndax xam na ne lim fi indi laltaayam xam-xam rek mooy mën a tax mu des fi su dul loolu euh, heure bu nekk mënees naa indi leneen loo xam ne dana féréeru aw nit yóbbu leen feneen. néewal solo gi xam-xam dafa yóbboo ci ñu ñàkk a wormaal boroom xam-xam yi nga xam ne léeg-léeg am na ñoo xam ne yàkkamtiwuñ lu dul dégg ñu ne diw boroom xam-xam la ba ñu di ko rëbb ngir fu ñu ko toroxale waaw am na ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey waaw fu ana boroom xam-xam yi diw daal nee nañ boroom xam-xam la ñi ngi xaar bisam ñenn ñi ngi ñi ngi xaar bisam benn fakkastalu ba gën a tuuti bu ko defee dana wër réew mi yépp lu baax lam defoon lépp kenn du ko waxtaane mën na am fanweeri at yoo xam ne ma nga ca daara ja di jàngale di góorgóorlu ne ci toolu sëñ tubaab yi mu jaral ko lu nekk benn fa kastalu bu ndaw rek kenn du ko ko jégal da ngay dégg loolu la ñuy daal di jël comme moom moom lañ doon rëbb bëgg nañ mu juum te juum moom ku ne xam ne ñëpp koy def ci làmmiñ ak ci defin ñëpp koy def ndax borom xam-xam yi teewul doomu aadama la waaye am na ñoo xam ne bëgg a toroxal xam-xam xam-xam dana leen jaral ba saa suñu déggee ñu ne def na ñoom te sàngam ñu waree ko réew mi fàtte lu baax la mu defoon lépp kon loolu itam defe naa ne ci suñuy jafe-jafe la bokk te loolu may wax noonu yaakaar naa ku dem ci ay ëtt yu baree bari dem ci ay jotaay yu baree bari boo fa dégloo da nga gis ay firnde yu leer ci yi may wax nii ci ñoo xam ne nii bëgguñu lu dul ñu ne sëñ Abdou Samad borom xam-xam la ñu tàmbali di ko wutal ay ayib di ko rëbb ba bëgg koo weer ba kenn dootu ko teg fenn loolu liñ ci jublu rek mooy néewal solo xam-xam comme dañu bañ xam nekk ci géew bi moo tax lépp lu koy néewal doole dañ ciy nekk ndax dañoo dañoo na ñoo xam ne su fi xam-xam ñoom dootuñ fi nekk nit koo xam ne nag bëgg naa jël daraja yépp ak cër yépp kon bu fekkee xam-xam ca la bokk te moom nekkul ci moom ah, li war a doon ab liggéeyam mooy fas yéene nag loolu ñu woyofal ko ba kenn dootu ko teg fenn ba kenn dootu ko boole ci mbir yi su ko defee moom fi mu fi mu bëgg a toog dana fa toog loolu it bokk na ci li ko waral nag waaw li ko waral boobu loolu bokk na ci mooy dafa bari ñoo xam ne fi ñu toog waruñu waaw te xëy na yeneen critère teg na leen fa loola nag tax na ba te loolu war a na ko mën a saafara ci ne fii mën naa fee toog waaye comme sëriñ yàlla dafa bind ku nekk am lu mu la jox la am solo mooy ñi doon jiital islaam sax bari ñoo xam ne ca bu jamono jëkk ya seen xam-xam waaye nag dañuy fexe bu ay borom xam ne ci seen wet ba lépp loo xam ne lu aju ci xam la lu aju ci leneen it lu nekk ñu seet xam ne rek moo ko mën ñu jox teg ko ci loxoom waaye su loolu amul na nga bëgg boole dara ji yëpp dajale yoroon lépp kon loolu li muy mooy jafe-jafe da jël dara toog toog ca loola. la ca des nga bokk kook ngeneen ñi ku ci nekk la ciy dara jaam nga jox ko ko loolu danañ ci ñëw ci wat wàllu organisation parce que loolu ci suñuy jafe-jafe ci la bokk waaye itam nag mbir mi duñu mbir mbiru ñooñu rek mbiru borom xam-xam boo xam ne itam daanaka pas-pasam dëgëru taxawul fu dëgër engage wuwut dafa cee bari ay borom xam-xam yoo xam ne engagé wuñ nga xam ne da ngeen di bokk daara ju ngeen jàng bokk lu ngeen di wax bu ngeen wéetee waaye suñ génnee ci penc mi nag bëgg am na ñu bëgg lu leen neex tax ñu waxee loo xam ne ni euh, wala sax nga wax ba bàyyi ñu jox leen ñu waxee foo xam ne la tax ñu waxee mooy penc mi waaye su ngeen bokkee dugg ci biir néeg ba yéenay bokk sax sallaaw lu ngeen di wax loolu itam ci problème bi la bokk waaw boroom xam-xam bu taxawul fenn daanaka ma des naa wax ne gëmul lu am solo ndax fi mu taxaw heure bu nekk rek mën na faa jóge mën naa wax leneen te ni ma ko waxee li ci gën a doy waar nag mooy soo wéetee di wax leneen waaw te te bu ko defee nag ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a suufeel xam-xam dañuy bëgg ci ku mel noonu ndax day boo waxee dañu lay wax ne yéen bokk fu ngeen jógee moo tax dañuy ni ñuy bëgg sax mooy ku mel noonu moom la wax ne mooy borom gis nga ko de moom jàng na xam na lii waaye gis nga ko mooy borom pësteef moom teewu ko nekk taalu bi mel ni taalu bi moom dafa dàqoon teeg jàng loolu loolu sunu problème la moo tax dañuy bëgg koo xam ne da daa xam ba pare engagé wut nga xam ne bu nekkee ci penc mi lii lay waxee day si dàkk rek bëggu nit ñi dàkk rek kilifa gu mu bëgg mu bëgg ci moom walla nit ku mu bëgg ci bëgg ci moom wala mbooloo mi mu bëgg ci mu mu bëgg ñu bëgg ci moom ba génne li ci seen poos xëy na la bëgg wala daal seen daraja ñu dara ñu darajaal ko la bëgg tax na léeg mu jënde loolu la mu xamoon nag lépp mu jënde ko loolu ni ma ni ñu koy faral di waxee rek am na borom xam-xam boo xam ne day wax ne fekk fi nit ñi nit ki bu bëggee noppalu su bëggee lu noppalu te neex mooy day fexe fi ba li nit ñi wax rek mu di ko wax nag ñoom doo am benn jafe-jafe fekkal fi nit ñi nekk la ñuy wax nga di ko wax la def nga di ko def sa problème du bari waaye boo fi waxee lu nit ñi dul wax wala nga defee fii lu nit ñi dul wax defee rek soo moytuwul say problème dana bari loolu nag moo tax ñu baree bari dañuy ragal wax fi lu nit ñi baaxoowut a wax ndax su boobaa ñu dëkkal ma fu ñu dëkkalu nit ña léeg-léeg sax ñu xeexam ñu guerre ma nag guerre boo xam ne ñëpp léeg-léeg duñ ko àttan ndax am na ci ñoo xam ne euh, ngànnaay bu nekk mën bu nekk nag mën nañ ko dóor ci sa kaw soo soo soo melee noonu di wax lu bokkut li ñuy wax soo moytuwul nag ngànnaay bu ne mën nañ la ko yéemuñ la ko dóor waaw yàq sa askan léeg-léeg sax ñu ne sa bàyyi juru la bu leen neexee wala fu ne fu leen soob rek ñu dëkkal la fa waaw dëkkal la ci néeg yoo dëkkut ngir ne rek euh, ba ba boo doyadee da nga daal di noppi ndax da ngay da tiit du ko defee wala comme ni ma ko waxee rek ñu ne amook taalube su comme bu fekkee yow jàpp nga ne ki la koy wax moom mat na ar mooy mooy moom la fi sëñ bi teg moom la fi sëñ bi bàyyi pour mu àtte wax nu kuy taalube ku du taalube soo gëmee loolu moom xëy na da ngay daal ragal deltu ginnaaw su fekkee na jàpp nga ne yow sax da ngaa jàpp ne ci ñi war a wutug taalibe la bokk yéen ñaar ñëpp kat da ngeen di wutug taalibe te kenn xamagul ku ko ci am su boobaa moom kooku du la tax a taxaw waaye nag soo jàppee ne nag moom ab atteem atteem bu dog la te it am na sañ-sañu war la atte su boobaa moom bari na ñoo xam ne loolu moo leen tax a deltu ginnaaw xam nga am na ay yeneen jafe-jafe yoo xam ne ci ci ci ci ci jafe-jafe la bokk mooy comme noonu ma wax ay mbir yoo xam ne niñ koy waxee dañuy fexe ba ay baat la yoo xam dañ koy ràbb di ko jox nit ñi ñëpp di ko waxandoo te soo toogoon laaj leneen waaw baat bi li muy tekki boo moytuwul doo ci am tontu bu leer masalan ak taalu bi ci baat la boo xam ne kuñ kuñ nañ ñàkk nga ko moom daanaka dara day mel ni dara desatu fa moo ne nag baat la bu jar waxtaane ba xam mooy lan nag ndax léeg nga dégg ko ko dugal foo xam ne wax dëgg yàlla yow mën naa am dugaloo ko foofa léeg-léeg itam boo xëy na boo jëloon ay taalibe yu bari ku ne nga ber leen soo jëloon fii ñi ne fii ci ci ci ji rek jël ci ñaar fukk ku ne nga wéet moom ne ko waaw ak taalibe mooy lan soo moytuwul danga am tontu juróom juróom boo moytuwul da nga am ñaar fukki tontu yu wuute. moo ne lu leer la dañu war dañ ko jàng dañ ko waroon laaj ki ko fi indi rek te mooy Sëñ Tuubaa su boobaa moom mu wax la ko mu leer waaye su ko ku nekk bëggee wutal boppam nag nam ko déggee ak nam ko arrangé ak nam ko neexee. su boobaa jafe-jafe day am loolu moo tax mustalaxaat yu baree bari léeg-léeg xam ngeen ngeen dégg ñu naan mag moom waaw mag moom kan moo ko fi indi ndax sëñ bee ko fi indi te day mujj dem ba bokk ci biir dégginu murit mu mel ni maanaam ci fondement yi la bokk ci ponk yi la bokk te mën naa am ka ko wax dafa xooloon jamono laaj ko mu waxe ko noonu ngir xam na ne soo booba loolu rek moo mën a doxal jamono waaye dañ koy daal di mujj def alxuraan def ko ponk boo xam ne moo tax léeg-léeg dama bu mag moom ma ne ah xanaa mag jiitu man su ma fekk woon bañ koy wax dama naan mag jiitu waaye mag moom moom waaw ndax ku ne gis na nag mag moom li mu li mu andi ci ay fitna ah am na bari barab yu bokk xëy na indiwu ko fépp waaye bari na barab yoo xam ne mag moom indi na fa fitna yu baree bari est-ce que mënuñu a wax rek mag jiitu su ko defee ñoom jiitu dañ toog ak ñoom wax ak ñoom diisoo ak ñoom. waaye boo moomee nag lu la nekk sañ nga ko caa def yooyu yëpp di ay baat yoo xam ne daal eh, bëgguma ci xuus ba sori ci lool waaye daal eh, baat yi ñuy jëfandikoo mat naa seetaat mustalaxaat yi ñu jox ko maanaam mu wóor mu méngoog njàngaleem sëñ bi te bañ a bàyyi ku nekk rek di ko awte awte fu mu la neex ak ni ko gisee sunuy jafe-jafe ci biir bokk na ci mooy ñàkk xam googu a wax dafa jur ci moo ñu yóbbu ci yi may wax nii ci la ci biir ñàkk xam laa koy dugal mooy ay nettali yu baree bari maanaam fi ne yoonu murit am na am na koo xam ne jàngul sax de jàngul waaye def naa ma man man daal dëgg-dëgg seen waxtaan yi man bëgg sawaruma ci di ko déglu te la kat wala boog taalube ko jur def naa ma man sawaruma déglu seen wax ndax yéen daal seen ay nettali dafa bari seen waxtaan seen ay nettali rek man daal dëgg-dëgg daal nga xam ne day mel ni ku la gën a dajale nekk yu bari daanaka moom tubaarkal la moom ne ci waaw kon loolu itam wax dëgg yàlla doy na waar sëñ bi bi mu bind lépp ñu bàyyi na ko fa ñub di sukkandiku ci nettali kese kese rek te kenn du laaj ki ko nettali kan la fu mu jóge xam nañ ne am na ñu ciy lu sax léegi di ci def bi ñu gisee ne ràbb am na jaxasoo yu am ñuy ñuy ñuy ñuy wax ne bii moom nettali bu wér la te loolu daf ko ni ni ñu ko defoon ci xadis yonante bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko waroon def ci li ñuy nettali ci mag ñeeg sëñ bi ndax am na mag moo xam ne mën naa am sax musta fekkee fa ñuy waxee te danaa la man maa fekkee toog ci jotaay sàngam te am na jotaay yoo am na jamono yoo xam ne mag mooma sax ñemewuta wax ne dégg naa ci sëñ bi waaye bi mu xoolee xool na gis ne léegi yëf yi raax na léegi nag waaw day wax su ko defee defe na am na sunu mbokk sëñ Alaaji Mbàkke def na ab liggéey bu am solo ci loolu waaye liggéey la boo xam ne mbooloo ko war a séq du liggéeyu kenn ay mbooloo ko war a séq te war koo def programme mu doon seen yitte parce que loolu xam-xam la boo xam ne bu mat ndax ndax ci la bokk wax kenn waxul ne nett li bokku ci waaye am na ci nett li yoo xam ne nag wax dëgg yàlla su noppee rek waaw da ngay ñun ñëpp dañuy maa sëgg rek ne cell waaye ku ne da nga xam ne bii nett li moom doy na waar ndax nett li boo xam ne day wuteeg diine wooteeg li sëñ bi doon woote ah buñ ko nettalee it wax dëgg da ci amul pexe rek waaw da ngay noppi nag cell rek ginnaaw mën a sañoo ko weddi waaye lu àndut ak diine àndut ak jàngalem sëñ bi moom wax dëgg yàlla loolu yooyu nettali te nag mu bari fii lool euh, bokk yi bokk na ci suñu jafe-jafe mooy daa mel ni góor xam naa mi ngi wàññeeku sax nag léegi waaye dafa mel ni dañ doon jàngal jigéen góor ñi rek ba ci jigéen ñi waaw société boo xam ne ñaar a ko góor ak jigéen góor gi moom ñu yóbbu ko ci daara ji mu jàng jigéen ji nag ñu jox ko sa sa bàjjan waaw bu ko defee ñu jàngal ko xëy na bu mu fer ijji rek jeex na bu ko defee ñu daal di xool ci dong yi demoon ci daara ja ñoom jàng nañ as lëf tëral nañ ay téere xam nañ tuuti ñenn ñi sax xam nañ lu bari ñu daal di jël ci ñooñu rek jox la waaw ñaari nit ñoo xam ne itam kii daa jàng kii jàngut bu dëgg yàlla ñu war a séq njaboot moo ne sëñ bi moom ku ne xam na ne li mu jàngale bokkut loolu li mu jàngale mooy doom yu góor yi ak yu jigéen yi fa doon jàng gis ngeen leen ñu taalif yi ñi ay taalif bind ay kaamil waaw lan moo lan moo waral ñu àgg foo xam ne bañ fa àggee rek dafa mel ni li sëñ bi doon wane ci aw yoon dañoo dañ ne ko fa ñupp xàll weneen yoon mu mel ni wel ni yooyu mooy yoonu murit loolu jigéen mësta des ginnaaw ci yoonu murit te mel na ni te gis nañ ne loolu bokk na ci bunt yi nga xam ne mën naa indi problème bu rëy ci yoonu murid ndax noon yi bunt boobu ci lañ ci li ñuy songee lislaam ci la bokk te ku wax lislaam it xanaa muridisme da nga xam ne te kon mooy suñ ci taxawut ci xool taxawaayu jigéen ci biir yoonu murid lan yan jafe-jafe ci am nuñ ko war a saafaraa dañ cee war a toog waxtaanee ko moom it li wér mooy dana ma sa andi problème gis ngeen ne ci liste Touba gis ngeen yooyu mu indi woon yooyu ab tàmbali la rek bis dana mas a ñëw boo xam ne danañ wax lu ëpp loolu te danañ ko yóbbu fu gën a sori foofu loolu nag nit dafay teel a gàttandu ay mbir saafara ko bala moo àgg fenn fi waaye soo ko dee bàyyi rek ba mu ñëw ni xës ci sa kaw nga door a xool noo koy saafara su boobaa mën naa andi ay jafe-jafe waaye gis naa ne mbirum jigéen ci jàngal ko ak yar ko def ci moom li sëñ Tuubaa bëgg mu ne ci moom li ne ci góor ñi pas-pas ci góor ñi ñam nekk ci ñoom ñu fexe ba mu nekk ci jigéen ñi loolu defe naa ne lu mënta ñàkk la te noonu lañ ko doon defee ca ñu jëkk ña waaye léegi nag euh, mel na ni euh, xëy na sax daara yi léegi mi ngi ci soppi lu bari ci ci loolu waaye yëg-yëg bi da cee war a am solo ñu xam ne danger la fu noonu yi mën a jaar la pour attaquer nu pour néewal nu doole te bis dana ñëw ñi may wax nii euh, mu doon xadiyee bu mag a mag a mag a mag suñ ci teelu te taxaw ndax léeg-léeg xew événement day ñëw rek ñu coow ko noonu jóg ci wax ci liñ ci war a wax ñu daldi mu jàll rek ñu defee ne jeex na fekk na am na koo xam ne moom ca loola moom la far de moom la moom la defu liggéeyam am na koo xam ne ma nga ciy bindu téeréem am na koo xam ne moom ma ngay wut ñum ci àndal ba fas yéene bu jógaatee beneen jóg dana wuteeg ba mu njëkkee jóg yooyu yépp nag di yu mat xel euh, kon li ñu wax lépp nag ci wàllu xam ak jafe yi mu indi ak ñàkk xam ndax jigéen ñoo xam ne euh, maa ngi koy waxtaaneeg sunu menn mbokk xam ngeen ne daayira yi am ci ci kër kër kër yi daayira yu am solo la yoo xam ne am na rôle yu am solo yu muy waaye am na nag jafe-jafe boo xam ne bu ci mat a bàyyi xel la ndax gis nañ ne léegi buñ ne daayira sati sàngam niñ leen di tege ci biir baas bi tegin wi rek góor ñeen toogee ne jàkkaarloog jigéen ñi ne jigéen ñi xam naa ana sëñ Xalil war na fee nekk waaw moom ndax léeg-léeg da ngay am loo xam ne moom foog nga am kooko koo man jaar ci moom rek di wax li nga bëgg wax waaw su ko defee ju sunu maam soxna musli waa kër soxna musli seen sët yi ñu nga fee ñu jël góor ñu teg fee xanaa ku wax boppam xanaa ñu jéggal ko xëy na ku wax boppam ñu jël góor ñu teg fee jël jigéen ñu teg fee ñu jàkkaarloo ci baas jigéen ñi léeg-léeg ñu gën a seetu boppi neen yaag góor góor ñu sàggan ña ak ak jigéen ñu sàggan yi waaw su ko defee te mu nekkoon jotaay boo xam ne xalaat bi amoon na solo waaye am na yu ko yàq te kenn du ci waxtaan kenn du ci xalaat te loolu ko yàq dafa matano waxtaane ndax dafa am koo xam ne ku ko wooteel bis am na loolu waroo ko caa sañ dafay dàqonte ak li ki nga ko wooteel am na am na am na mazahir yoo xam ne kenn waratu ko faa gis waaye nag su fekkee mënees na faa gis lu nekk ba nga xam ne du soreek ndaje yay xew ndakaaru ci yenn barab yi boo demee Sorano ah xam naa ku ku ku ku dagg wax waxtaan yi dagg jàng yi génne rek ñaari ñaari mbooloo yi génne ma ca ma ca Sorano wala Grand Théâtre génne léeg-léeg yi ci suñ baas yi xam naa kii seetaan moom boo waxul moom du mën a xàmmee ba xam bii moo bii ban moo ci bi bi ñu wax ne jotaayu diine la kon nag yooyu yëpp itam defe naa ne. ci yi mat bàyyi xel la euh, ci mbir yi kon ñu mbiru xam-xam boobu ak li ci aju ñu jóge ci nag dem ci wàllu problème organisation nun bu ñuy joxañ suñu bopp bokk na ci yi ñu war a joxañ suñu bopp mooy mbiru organisation dañuy am lu am maanaa war koo mën a wane nu am solo waaye sunu ñàkk organisation day tax boo moytuwul sax bu ñu fay jógee maanaam aw xas lañ nu fay jëlale ndax nanu ko woneek nañ ko doxale kon wàllu organisation dafa nekk lu am solo te sëñ Tuubaa fonkoon ko loolu moom it xam nga moo tax ma ne ni ñuy jàngee ak di ko nettalee yoonu murit jàpp naa ne daal am na lu ci xaw a des ndax nit ki li muy jàng di ko wone daawar bu ci jógee bu noppee daat ne man nag moo tax ma bëgg a teg fii sama tànk waaye su fekkee jàngu nettali ko pour damoo ko ak bëgge ko rek la du am solo lool te loolu moo ëpp so moo ëpp nag ci li ñuy def di ëpp ci li ñuy def sunu noppee duñu wax ne waaw noonu nag dana buñ ci jógee nag kii ñu doon jàngale mooy kii nii la mel bind yaa ngi nii ñun nag danoo bëgg buñ ci jógee dem fii bu ëllëgee buñ defaatee màggal ga ñu ne ah ñoo waxoon ne dañu jóge fii dem fii tey nag romb nañ foofu ñu ngi fii bu bu ne fii leen bëgg àgg day mel ni doxin woowu bëriwul lu muy am lool ci sunuy mbir moo tax ñàkk organisation bi tasaare na sunuy doole day bari ay yoo xam ne soo leen boole woon ñu def lu ñëpp yéem waaye ku ne day bëgg bari ci sa bopp di def sa yëf te dara du leen lëkkale ku ne loolu sax mën naa am ba pare ñu am lu leen lëkkale waat waaye su fekkee bu dul loolu amut nga xam ne ku ne dangay xam ngeen ne léeg ci daayira yi man quartier bi ma nekk di géejuwaay soo doon wàññi daayira fa nekk daayira Sëñ Tuubaa dana jege juróom fukk ku nekk tudd wutu turam te la si gën a am solo mooy boo xoolee la ñuy def benn lay doon waaw léegi lu leen waroon a mën a too te boole juróom fukki daayira yooyu bu dee bu dee juróom fukki nit kay xanaa moo ëpp doole juróomi nit ak fukki nit su ko defee ñu mën a def lu am maanaa lu lu mën a jariñ ñëpp waaye ku nekk dangay ngay ci sa ruq te li ñuy def lépp lenn la kon loolu yaakaar naa ne doon na am solo suñu xasee dégg ne am na mbooloo moo xam ne ñooy taxaw ci nangam ñun ñëpp ñu maase ku am xalaat bu baax jox ko mbooloo mooma mu am ndam te nga seeti beneen beneen tool bokk boo bu dugg ci booba tool waaye day mel ni daal loolu loolu jafe-jafe la moo tax ñàkk ko organisation mooy indi itam xam naa ñu jéggal ma ndax misaal léeg-léeg du mën a ñàkk lu mel ni mat la bu fausse ni hôpital bi xam ngeen ni am na ay taalibe yoo xam ne ay médecin lañ taalibe yi am na am na daayira boo xam ne ay médecin la dajale nañu soo moytuwul lañuy def du weesu réunion dajale xaalis ñëw siyaare si joxe àddee waaye dëgg-dëgg ab médecin ndax wërta mën a def ci tool liggéey sëñ Tuubaa bi lu ëpp loolu nag li ñuy séntu ci ab médecin mooy waroon naa mën a nekk tey ñu ne samdi bu nekk wala dimanche bu nekk daayira médecin yi am na spécialiste sàngam ci wàllu sàngam samedi ak dimanche ña nga daaru mus bis sàngam ku am feebar sàngam ñëwul fekk leen fa ñu ñu seet la gratuitement andaale ay garab yoo xam ne mën naa am danañ ko mën a jaaye si cinq cent francs wala ñu jox la ko gratuitement dëgg-dëgg loolu lañ soxla woon ci médecin boobu waaye su fekkee daayiraam du wuteeg daayira ba ca sànd ga na waa daayira yi waa sànd ga ak euh, waa waa daral ga ak ak boroom sareet ya day mel ni ñoom ñépp seeni daayira du sore nuñ koy defee te waroon nañ kenn ku nekk li nga nekk xam ko man ko ci nga war a liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax ndax jàpp ngeen ne am na liggéeyal Sëñ tubaa lu gën a rëy li ngeen def nii loolu nag ci problème yi la bokk sunuy problème bokk na ci da ci am ñoo xam ne dañoo jàpp ne rek lépp loo xam ne mënuñ koo def muy lu ñuy làmb di ko daj mu di ko xool mu rëy lool jàpp nañ ne bokkul ci liggéeyal Sëñ Tuubaa euh, dana danaa koy nettali fee léeg waaye tey du ko jar ci nit ñi ni ñuy jaawalee euh, jàpp na liggéeyal Sëñ Tuubaa rek mooy ne ca tool ya bu ñu wootee xel koom nga ne ca waaye jàpp nañ ni lii moom lu woyof la ñenn ñi dañ koy woyof ñenn ñi sax dina ko sabooteel waaw di la ko sabooteel di la saboteel ña ci nekk mel ni lii moom te ku xam-xam ne liggéeyu sëñ Tuubaa bi mu gën a fonk mu tema nettali xista bi rek ndax ma ndax ñu mën ci déggee waa dama dama amoon sama bàyyi bu baax ñu di ko wax sëñ Saliou Touré di nijaay seen sëñ bi jàkkaaroog man dama nekk Cees yor daara ji moom mu nekk fii nekkal fi sëñ tubaa di def nag bu bu ah mel ni waxtu waa ngi mu mel ni e, muy def nag bu bu bu bu ñuy def xel koom nekki maag wala gorbo wala yooyu mu buñ ci àggee rek mu taalibe yi ñoom dañuy takk seen rajo foofu yokk ko nag ba ba waa école bi dootuñu mën a jàngale mu am benn bis nag ma sama daal dem ba ca moom ne ko daal nun daal suñu waa daara ji mënatuñoo jàngale te li ko waral mooy e, rajo yi ñu takk fii te te ginnaaw ceeb bi moom rajo yi togg ko xanaa matta koy togg xëy na waaye ceeb moom ay rajo togg ko ma ne ko damaa bëggoon na kon rajo yi ñu wàññi ko ba ñu jàng def li ñuy def suñu loppee bokk ñu yokk ko waaye comme magu murit la mu jaar ma foo xam ne ne ma ah man de soo damaa defoon ne dangay tëj sa daara ñëw ànd ak man ci liggéey bii nekkul ma ne ma de ah man de defoon naa loolu ngay def loolu daal loolu lii daal yéem na moom ma ne ko waaye man it ma xaw a muy sama baay daal muy sama baay mu ne ko ah man de sëñ Tuubaa dalaa jox aw liggéey jox ma liggéey ma jàpp ne ku ci nekk ci sa xel koom nga nekk ku ci ne da ngaa war a jàppale sa moroom ba ak xel koomam jag waaye man fa ma nekk sama xel koom la mu am bis nag man ba ma nettali ko ci barab sëñ Sowe bu Kebe sëñ Sowe bu Kebe ne ma sëñ bu Kebe ne ma man de li nga wax yéem na ma ndax dama ko wax sëñ Murtala mu am lu ma ca tegal moom it ne ma ah yaakaaroon ne la nga nekk sax moo gën xel ko ma ma ne ko ah déet loolu moom ñemuma ko wax mu ne ma bu ko bu ko yàlla waxee nag ma ne ko bu ko yàlla waxee nag yaak sañ saariwu kenn laa ci dootu déglu wax yàlla laay déglu <laughs> mu ne ma jàngal zuyina linnaasi mu ne ma jàngal zuyina mu ne ma wal xarsi mu ne ba ca wal xarsi ji zalika xayaat xayaati dunia mu ne ma kon nag li ngeen nekk te mooy tabax nit ci xam-xam ak diine lee am na solo waaye lee ko féete kaw ma di ko nettali li lay xamal ne mag ñi ñoo bokk fu ñu taxaw sëñ aboké de nee na laa ilaa mu ne ma man dañ maa yóbboon njurul sëñ Saliou yóbbu ma fa ne ma di ma jàngaleeloo ma dégg xumbaayu xelkom bi ak coow leeg laxasaay yeeg ak ña fay dem ni ñuy soowee da ngay mujj defen li nga nekk yow caaxaan la boo amul fayda danga boo muy tuur rek da fa bàyyi sa alluwa ak sa daara dem fekki leen loolu it fulla la nag nit ku nekk xëy na li nga lekk war nga ko fonk nee na ma daal di fay bàyyi daara ja dem xel koom nee na ba ma demee xel koom nag sëñ bi ñëw sama ginnaaw ne anas abo ñu ne ko ah moom de daa dem ca tool yi ci liggéey ko mu ne ko lee lii nga xam ne man boo fi newoon moom laay def man ma farale ko loola mu bàyyi ko fi dem defi leneen defe naa ne jooju ñaari wax yooyu boo ko seetee kon loolu niroo la loolu mooy wane ne loolu it dafa am solo pour taalibe yi xàmmee ko xàmmee liggéey sëñ Tuubaa bi xam ne lu yaatu la kenn ku ci nekk mënul ca ñàkk nag waaye du caagee ne nag kana ca tool ya rek ndax sëñ Tuubaa bu doon looloo du am li mu am cër bi mu am ci sëñ ci yonent bi ndax nag demalu ko tool tool moom wala demal na ko tool toolu yonent bi yoo xam ne sëñ Tuubaa da caa nekkoon dem ci jàmbaar man ca muy ay tool ay yoo xam ne day laaj ak gopp ak jaasi du tool boobu de tool bi mu amee xidma bi dara garaatu xidma bi asna xidma du tool boobu kon nag jàpp naa ne moom it ku bëgg am ko liggéeyal te bëgg am daraje bu rëy ci moom yaakaaruma ne ci tool yooyu rek nga ko mën a liggéey kon loolu yëpp di lu mat a bàyyi xel ci mbir yi kon ñàkk organisation ni ma ko waxoon sànq bokk na ci mbir yi ak féetale kaw loo xam ne xëy na ci suuf la waroon a féete masalan tey daayira yi xam ngeen ne dëgg ngeen daayira yu bare bare waaye ndax yéen gisagun ngeen daayira boo xam ne dane damay jóg pour jàppale jàng jàngkati xam-xam yi xam naa jombul mën naa am waaye dama ko yëgagut te nag waroon naa fekk ay daayira yoo xam ne dañ naan bii naan dana jàppale daara yi bii naan damay jàppale daara xam-xam yi ndax waaye ñoom am ñu ci bare bari jàpp nañ ne loolu du liggéeyal Sëñ Tuubaa xëy na tëli ba fee def làmp yi fële def nangam fële jàpp nañ ne foofu fi la liggéey bi rek te jàpp nañ ne tabax taalibe yi sëñ Tuubaa yi bañ fi ñu war a taxaw ñu taxaw fa jàpp nañ ne li war a nekk ci ñoom nekk ci ñoom ba fu ñu dem ku leen gis xemeem leen xemmeem li sëñ Tuubaa nekk jàpp nañ ne loolu dara féetewu ko kaw kon loolu yépp jàpp nañ ne daal ci mbir yi la bokk beneen bi ci des mel na ni ni ñu ko bëgg woon xam naa waxtu waa ngi nuy xaw a jàtt tuuti beneen bi ci des mooy ci wàllu spiritualité widd bi ñuy dund fii nag fu xaw day waar la xam naa ne Euh, ndax xam ngeen ne ak tarixa tarixatul muridiyya tarixa tasawuf la waaye problème bi ci am mooy soo ko dee xool léeg-léeg ci ñenn ñi dangay mujj laaj ba xam dëgg-dëgg na lu ci wàllu spiritualité nga xam ne ñu néew ñu xam safoo bi ñoo koy ñoo koy dund waaye ñi ci des ñépp ci faraax lañuy dund maanaam widd la dund te tasawuf moom bu amul spiritualité problème day am te nag li may wax nii lu mat xoolaat la ndax euh, loolu dafa bari lum jun jur ndax jur na ay taalibe murit léegi di dem ci yeneen tarixa yi di wax ne parce que dañu maanaam wàllu spiritualité boobu dañ ko mar te gisuñ gisuñ ko fi xaw ma ndax li may wax masalan tey ban ñaata ci ay taalibe ñooy wérdu wérdul maxuus wala sax yeneen dog yu ñu leen jox xëy na sax bi phénomène u xasaayit yi xewee nii wàññi na ci dara waaye defin wi itam lay lekk ak yenn ci ginnaaw day tax mu yàq lu bare bare bari ba tax na euh, programme spirituel daayira yépp dañ ko waroon am te loolu borom xam-xam dañ ci war a liggéey maa ngi wax ne sëñ Abo Kebe ak euh, sëñ Ibrahima Khalil mii ma doon wax sànq am na liggéey boo xam ne ñoo ko bokkoon liggéey ci fànn googu muy wàllu spiritualité boobu naka lañ koy génne ci programme Sëñ Touba ba nit ñi mën koo jariñoo ba koo xam ne yor nga sa daara man caa sukkandiku ba di animation spirituelle boobu yëpp mën a am ci biir daayira yi mën a am ci biir parce que widd la boo xam ne ku ko reconnaître it ñi ngi commencé gis ay itam xëy na bari na loo xam ne nag boo nekkee Touba ak Darou Moussi doo ko gis waaye boo nekkee ci yenn ruq yi ci tu ci nu mel ni Ndakaarook yu demee noonu da ngay gis koo xam ne nii jàmbaar la ju ñu ràññee woon ci biir yoonu murit mu ne ca kuréel ak ne ca café yaag yëf yi fan yi waaye léegi bàyyi na ko fa ma nga ca yeneen yi ñuy tocc toccal ak yeneen yu ñuy wax yooyu yëpp nag soo ko joxoon li sëñ bi joxe joxe mu doy ko sëkk waaye ginaaw kenn du leen ko jox nag moo tax ñu am widd boobu moo tax mbir moom wàll googu wàll woo xam ne boroom xam-xam yi war nañ ci te moo waral moo indi itam su ngeen gisee ci biir yoonu murit itam ñi ci fexe ba créer loo xam ne niru na programme donte tegul ci fa mu war a tege waaye am na daal lu ñuy fexe ba di ko jox programme seen i taalu bi fi ne ñooñu ñoo gën a seen mbir a gën a dund waaw maanaam du ma xuus ci loolu nag tey dim ñu dimbale ma xëy na <laughs> ma bàyyi borom xam-xam yi ñu waaye gis naa ne ñi ñi yor xeeti programme moo xam am tëgg la moo xam fecc la moo xam programme ba daal nu mën a bindoo rek na tudd programme waaye ginnaaw yoro programme nga xam ne taalib bi dañu ñëw rek dugg sa kër nga laaj ko waa kër ga yewi ko mu dem soo moytuwul kër ga du xumb du dund waaye nag su amee programme moo xam nag programme mu mën a demee rek baax na waaye ñàkk programme moom moo moo yooyu itam mat yu mat bàyyi xel la ndax xam nga ndaw ñi moo tax ma ne ndaw ñi da ngay gis ne dañoo riir ñoom ñëpp wut si sëñ bi waaye jafe bi ñu am mooy ban loxo moo leen moom lañ dajeel ban loxo moom lañ dajeel moo leen di moo leen di tàggat foofu la problème bi nekk bu ndaw ñi wutee sëñ biit riir wuti sañ biit ah bari na ci ñi ñu da loxo yu ñu dajale yoo xam ne boo moytuwul fañ leen jëmee moom lu mën a xew moom du doon ci sëñ ba moom waaw kon yooyu yëpp di yu mat bàyyi xel euh, bokk yi euh, bokk na ci jafe-jafe itam mooy kenn ku nekk léegi sa maam dalaa ñor ak sa bàyyi lool ak sa sëriñ ñu bàyyi fi sëñ bi nga xam ne boo koy xool sëñ bi day xaw a wéet léegi ñu néew fay nangoo toog man nag maa ngi ci sëñ ba man maa ko ma fa fekk waaw waaye gis naa ne ñu baree bari léegi ci seen maam lañ toog mbaa ci seen baay mbaa ci sëñ ci mbaa ci seenub sëriñ loolu jërul jërul détaillé jërul xuus ndax ku nekk yaa ngi moo moo waral nag li ma waxoon sànq ci xisas yu bari yi ràbb yi ginnaaw da bëgg fi nga nekk ñu ne foofu rek la fi la sëñ bi yenniku ay bagaasam mooy tax xista boo jot rek buy dëgëral loola waaw wala nga bu ko jaree sax nga ràbbu ko léeg-léeg ngir loolu mën a am kon loolu itam te loolu lépp àddunaa ko indi ak ku ne bëgg euh, koom-koom mi àdduna ak taalibe njabo taalibe ak yeneen ak yeneen mbooloo jaral na ñu bare bari lu baree bari ba tax na ñu bàyyi fi sëñ bi ne ci seen bopp ak seen maam loolu moo indi itam léeg ñu wax la maam yoo xam ne yow fekk woon nga dara ci moom waaye suñ koy nag ci liwaat ci jotaay yi wala baas yi danga nga naan du kii kaw kii du ko ma xamoon nag ah day doy danga nga naan xanaa kii nag du xam nga kama xamoon yooyu yooyu yëpp yu mat a bàyyi bàyyi xel la jafe-jafe yi daal bari na bokk na ci jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu politique la waxoon naa ko junj ko mooy e, léeg ñu noppi xam ngeen ne politique bi léegi mooy àdduna ci la ñuy jaaree ba yilif àdduna bi di soppi lu bari ku ci maandu nanguwoo cee wax nanguwoo cee def soo moytuwul danga am jafe-jafe bu rëy waaw te loolu mi ngi nuy tàmbali dal lu nekk ñu maandu ca duñ ca wax te fekk na dañoo waroon toog wax ne ku mel nii lañ bëgg ku yor programme bu mel nii ku ko yor mel nii yor programme bu mel nii ñu ànd ak yow soo ko melul ñu wan la ginnaaw waaye nag maandu ci ku ñëw ku nekk rek mën a jël sa njaboot yóbbu la fu leen neex dugal leen ci lu leen neex bu ëllëgee ñu jël njaboot yooyu sax ñuy dal ci sa kaw di la saagaaka wax lu leen neex loolu yëpp nga ba pare da nga toog ne man dama ciy maandu rek loolu itam ci jafe-jafe yi la bokk jafe-jafe bi ci des itam eh, mooy jafe-jafe dëkk Touba bi sëñ moom la bëggoon lim ko wax wax ko ci Matlabul Fawzayni wax ci lam ci wax lépp waaye eh, ndax ñi ngi koy évaluer di xool ba xam li mu waxoon ci Matlabul Fawzayni ci programme fuñ ci toll lan lañ ci jot a def ak lan lañ bàyyi loolu yaakaar naa ne lu mat a def la eh, beneen bi ci des mooy am nañu problème mu li nuy li nuy sëñ tubaa jàngale nan lañ koy joxe ñeneen yi nan lañ koy joxe ñeneen yi fi ne boo ko dee seet ba ci biir soo moytuwul nun nooy waxaat ak suñu bopp ci biir rek jotaay boo dem soo moytuwul dangay ngay gis ne murid ñooy wax ak murid yi waaye wax ak ñeneen ñi fexe ba message sëñ Touba bi àgg ci ñeneen ñi am na ci jafe-jafe bu rëy te loolu moo war a doon suñu yitte nun ay morit lañ moom lañuy dund jàngaleem sëñ bi ñu bari ci ñun xam nañ li ñu bëgg mooy comme ñëpp la woo ñu fexe ba ñoo ñu jot ci loolu nag jafe-jafe yu bare bari la ko waral mooy njàngaleem sëñ bi li mu bind àggul ci ñu bari traduction yi ñu ci war a def ña war a def ànd ko ba mu nekk liggéeyu groupe mu tege ci xam-xam bu wér defuñ ko kenn ku nekk day beru fee rek traduire lu la neex ak na ko dégg ak na ko gise boo ba la ca des nag mu gën a garaaw moo di nekk ki ñuy woo di ko woo ci sëñ bi soo moytuwul dañ ci laxasaale suñ culture bopp ak suñuy aada bu ñu joxee sëñ bi sëñ bi lañu war a joxe waaye waruñ cee laxas aada te léeg-léeg dañ koy jaawale léeg ñu boole ci suñuy maxtoog suñuy caayaak te loolu bokku ci nag waaw loolu moom suñu yëf la neex nanu nu di ko def waaye nag bokkul ci yooyu yëpp nag dañ koy jaawale di ko ci boole léeg-léeg loolu nag indi na ay jafe-jafe yu baree bari moo tax day mel ni ñi ñuy ñi ñi ñu jóge ci dëkk sàngam ñëw ci nun suñu fexee ba jox leen yoonu murit dañ leen war a bàyyi ñu dem nag nañu leen li li ci jëkk mooy nañ leen jàngal lan mooy li sëñ Tuubaa ne woon waaye suñ ko xasee xam nañ leen bàyyi nag ñu del seen réew suñ demee doon seen seexi bopp doon seen kilifa bopp waaye suñ leen bëggee tënk ci nun fii ñu nekk li ñu nekk moom yëf yi dana yeex a dox nañ leen bàyyi ñu dem ak seen bopp nag te yóbbaale sëñ bi waaw yóbbu ko nag mu dëpp dëppale ko fañ jëm euh, fii fii moom bëggoon naa fi wax lu bari waaye waxtu yi du ko maye ndax euh, dañu amoon problème bu mel noonu ak euh, Cheikh Jaadul Xaq mooy cheikhul azhar dafay mës ñëw euh, gaa yi jaar ak moom fu bari andi ko Thiès boobu man may may directeur école ba mu ñëwee ma ànd ceeg ku ñuy wax doc euh, oustaz Sari Salaam fekk ma mu ne ma daal euh, dañoo présenté cheikhul azhar yoonu murit waxe ko ci waxin bu bon a mu ne ma nag léegi da ngay fexe dajale ay borom xam-xam ngeen bind leeral kan mooy sëñ Touba ñu def noonu ñu ñëw cheikhul azhar ñëw fekk ma Thiès ci école ba ba mu ñëwee am nañu ku mu àndal koo xam ne bëggutoon mu wàcc waaye comme man yàlla dogal na Égypte laa jànge maag sëñ <laughs> Abdou Samad ñoom ma làkk koy naar yi foofa fexe ba mu bëgg xam ne fii moom këram la fokk day wàcc ba mu wàccee ñu jox ko kayit yooyu yëpp ba mu bendee ba demee visite bi nga xam ne moom loonu def dañ ko génn ci benn téere bokk na ci lañ ci wax mooy nun bañ ñëwee Sénégal liñ ñu waxoon ci sëñ Touba gis nañ ne ndekkee loolu lépp dara du ci dëgg kayit téere boobu amoon naa ko Euh, sëñ Moussa mi sëñ Abdou laa ko abaloon mu téyegu nee na du ma ko delloo yéen ñëpp ngeen dégg ko <laughs> waaw kon yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la ci yoo xam ne day wane ne am na liggéey boo xam ne suñ ko defee mën naa soppi lu bari waaye day laaj ñu def ko ci definu bi ci des itam mooy côté sociale bi murid yi war nañ ci gën a taxaw dëkk bi dëkk bi day dangay dégg dëkk bu tàkk te mën naa am sax ay taalibe nga fa ñu ne seen alal lépp tàkk na waaye doo dégg benn taxawaay boo xam ne jëmmi yoon wi taxaw na ko ci ñoom loolu la nga dégg ko feebar mën te faju kenn du ca taxaw jàpp naa ne boo googu fànn itam fànn guñ war a taxaw la liggéey ci te mooy taalibey sëñ Tuubaa yi jullit ñi fu ñu fu ñu fu musib amee ci seen kaw ñiñ war a jëkk seen mooy njabootu sëñ Tuubaa bi ndax baatu xidma bi ñu nu andil buñ fekkee ne dégg nañ ko war na ñoo xam ne foofu la war a gën a jëm kon bokk yi nañu xam ne daal euh, loolu defe naa ne li sëñ Saliou defoon ba Sonacos lakkee ab bind la woon boo xam ne taalibe yi murid yi waroon nañ ko toog càmbar ko wut ci programme li sëñ Sidi Muxtaar def bi bi mbënn mi amee euh, dakaar loolu war nañ ci toog càmbar ko def ko programme boo xam ne day wéy waaye day mel ni rek yooyu yëpp day jàll duñ ci jëlee dara duñ ci jëlee jëlee benn programme te xam ngeen ne sëñ Touba nee na woon wal tubassir bil yataama dawaaman ansihim bii abaahum kulla xiini lan lañ def ci loolu wal tubassir bil yataama dawaaman ansihim bii abaahum kulla xiini waaw wàllu wàllu wàllu ñi ñi ñi ñàkk bàyyi jërim yi ban programme la ci yoonu murid am mbokk yi li ma fi bëgg a wax bari na te wax waxtu wi xat na maa ngi koy yemale foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf sëriñ xaadim sëriñ xaadim loo ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu aju ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñi ngi koy dund ci biir murid gi te jafe-jafe yi ci ëpp nag bàyyi ko ci ñun yaakaar naa ne tey jii nii kenn ku nekk ñun am na lu mu doon yëngatu loo xamante ne xañ na ay njumte la njumte yooyu nag fàttali nga ko ko yaakaar naa bu ñu fi jógee incha allah kenn ku nekk na xolaat sa bopp ci jima saafara ay njumte yu bare bari yoo xamante ni ñu ngi ci woon. Euh, xam naa ne li ñuy jéggul rek mooy xataayu waxtu wi ndax li mu waajaloon ëpp na lii sax nag waaye nag ginnaaw dañuy jox kàddu gi Serigne Abdou Samane Mbacke moom tamit su ko defee mu am ab taxaw seetlu boo xamante dana ko def ci lii nga xamante ne moom la Serigne bi nu waxtaanee kon ñu jox kàddu gi Serigne Abdou Samane. alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mboolem mbokki julli fi taw yépp ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi ñaan ñëpp jàmm euh, sant sëñ Xaadim Lo ci <clears throat> waxtaan wu am sol wi xam ne wax na ko fi may wax na ne bañ commencé ci koor yi ba léegi thème bu ne def nañ ko fi yëpp am solo waaye donc tey bi moom bokk na ci ëpp solo nit bu fekkente ne dafa am jàngoro ju ne ci moom war naa dem ci docteur mu wax ko jàngal jooju la mu doon wax ko mu koy faje nangu sa jàngoro nangu ñu walla la koy faj loolu am solo la li wax lépp lu ñëpp dund la lu ñëpp teg suñu bët la ñaari point yi ma ci gën a itteel mooy xalaat yi jóge bitim réew ñëw ci réew mi taal yi nga xam ne si bi taaloon na ko fi ñu dogu ci fay ko aw ci yoon woowee te bari ñu leen ci jàppale te delluwuñ ci ginnaaw te ñu bari bay ci ñoom xel xam nga li di dansé cim réew mbooloo ne ci biir réew mi ña ña nekk ca diina ja recontre lu jëm maanaam kilifa diine ya nanguwuñ ne ay jullit kilifa diine ñaareel ba autorité autorité réew mi nanguwuñ ne ay autorité lañ reconnaître wuñ leen maanaam ñoom idée yooyu ñu yore ko yor bam bam jàppale dëgg dëgg dëgg doo nangul kenn jullitam te bokk ci la nga nekk ñaar baat réew ma nga nekk état ba fa nekk doo ko nangoo reconnaître loolu lu grave la ci réew ba tax na xalaat yooyu waxee mu jóg bitim réew du ñëw te indaale moyens yu baree baree bari nekk lu ma te taxaw at yi passé daaw la daaw jekk dafa am ñu dem ci Mali ci xabru yi kilif yi di ko taalaka toj ma ci waxtaan benn waaye na ko lii war nañ ci war nañ ci jël leçon ci bàyyi xel ci ñoom ndax xalaat yooyu ñoo ñoo yor ba def lii mooy xalaat yi ñenn Sénégal moom la ñu amee man ma jëru ko ndax yoon wi Sëñ pare na ko mooy li si bi doon wax léegi sëñ def na li muy def jaanam wàcc na lu ci des ñoo ci des il faut que ñu organiser il faut que ñu teg ci yoon l'islam bi yoon ci noppi na ci waaye ba mu demee ba ko ci loxo organisé wuñ teguñ seen mbir ci yoon ci lépp jaxaso mbirum Sëriñ Tuubaa doo mbirum yonte faw ñu jéem a nosu faw ñu jéem organisé wu bu ko defut dal lislaam mën nañoo dal loolu mat bàyyi xel te li ci gën a garaaw li suñu xew wax léegi mooy dañuy jukki nit ci ñun ñu xam ci mbokki sëñ bi lañu bokk dañ la ñu doon di leen jëfandikoo waaw dañuy jëkk wax ne ko ne boo ne tey diw diwee maam boo ñëwee boo xam ñaaroo ñett rek mu àgg ci sëñ Tuubaa la ak ci ñoo Mor Mor Anta Sali ñooñu leen jël ñu leen liggéeyal ci réew loolu am nay sabab sabab yi lu mat a jàng la mooy ñi si ñu ëpp ñu koy def defuñu ko ngir contre sëñ bi defuñu ko ngir bay sëñ bi mais côté financement moo leen jàpp maanaam ñàkk gu tar jaaxle gu tar da da ci ci réew mi dafay dafa am ñaari dund yu ñuy dund yoo xam ne dafa dafa wute benn famille da ngay fekk ñaar ji dundun waxee day sore lool ñii ni ci luxe seen dara manqué wul ñii ni ñu pauvreté amul lu ñu lekk amul lu ñu naan loolu mu indi révolte bi ñenn ci kilifa yi ñu bokki mbokk ak sëñ bi xeexee geddu yoon bi dem dugg ci feneen waaye fekkoon am lañu ñu jàpp nu ko ñëpp amee kon yaakaar na loolu mën na bañ am léegi wax yoon moom lépp ngi fi alal ji du jeex fekkoon ne paratisan ko wala doxal nañ ko war moo amee ku sant mbàkk du ñàkk wala ku sant mbàkk murid sax man a ba ñàkk kon ñooñu mën nañu bàyyi ci ñoom lool di leen dimbale di leen teete ba ci topp mooy <coughs> li suñ waxoon léegi ci xam-xam dafay am am sol sëñ bi wax na ne xam-xam lay xeexe wax na ne xam-xam eh, mooy mooy arme bi ñu kon ku bëgg bokk ci jihaad bi bi def faw nga xam-xam faw nga am xam-xam lii jataay bi comme ni ko sëñ bi waxee sànq jataay bi am solo la liggéeyal bi nekkul ci daa ci toolee bay nekkul ci la ne ci daar ja yu mais nag xam-xam ci la ba la bokk bu ñëpp àndoon sëñ bi taxam dara mën naa am yoon wi fa mu bëgg ak du fa kon góorgóorlu ba nit ñi xam góorgóorlu ba nit ñi ragal yàlla ci liggéey si bi la bokk ba ci topp communication bi wax am na am solo lool ci ñiy dem bitim réew day gis ne saa bi Sëriñ Tuubaa ñëwee da gis ñu bëree bëri dañuy tuub ne ay murit waaye deux mois trois mois rek ñu def seen yoon ndax duñ gis kenn ku leen teete ña fa nekk duñ ko tal bu bu ëpp bu programme passé kon dem dellu si liggéey doo gis ko laaj ko ko leral masala doo gis ku la firi xasida amuñ kenn ku lay teer day mujj dem ci jóge ci yoon ñu nekkoon muy yoonu Sëriñ Tuubaa dem ci weneen yoon ndax ñeen boobu am na am na organisation am ñu leen fa nekkal ñoo xam ne dégg nañ la angale wala ci dégg nañ làkk ba réew may làkk xam nañ dara ci diine buñu gisee ku bëgg dugg ci dañ la teete ba dugal la ci dugal la ci seen seen bopp ñu bare bari ci yoon mur yoo xam ne dañuy tuub doon américain doon leneen bu ñu amee deux mois rek ñu leen xëcc leen ndax du gis kenn ku la mën a sëñ du gis ku la jàngal diine kon communication bu mu wax loolu lu am solo loolu li ko waral mooy foo foo foo ñu xam xam-xam mooy baasul lépp xam-xam mooy baasul murid faw njib ñu mu xam ba ca dolli ko mooy organisation bi ñu wax tey mënut a ñàkk ci yoon may xam ne murid yi mën nañoo bëgg sëñ bi mais duñ ko roy duñ ko roy duñ ko roy ci organisation sëñ Tuubaa ku organisé la woon waaw sëñ Tuubaa ku suivi la woon koo xam ne ci daa nga daa xëy ci bind ci daa gont ci daa xëy mais doo gis yërëm takk mukk encre doo gis yërëm tilim mukk kon ko propre ñaari baat néegub sëñ Tuubaa moo doon léppam mooy waañ wi mooy magasin bi mooy néeg chambre à coucher mooy salon mooy léppam mooy bibliothèque am mais lépp da koy organiser lépp da koy ber boo demee ci néeg bi lépp da koy da koy da koy teg à côté kaamil yi da di ber fii satale yi mu ber leen sa euh, yi daay mu ber leen place yi ak yëri mu ber leen place deru mu ber leen place lépp da koy organiser teg ko ci yoon nga xam ne bu jëkkoon ba xaaju guddi leen mu wax sax mu jóg bëgg soxla dara maanaam jóg directement jëm te lam soxla jël ko tudd laal dara kon organisation faw faw ñu yim toro sëñ bi boo demee ci daal sëñ Tuubaa itam dara ñi daa bokk ak mbokk ñoom lay féetal ñoo bokk daara man ngaa man ngaa daara boo ne loo rek sax fay man ngaa dem daara boo ne njaay fay nga ñëpp loolu pour organisation la kon mbir mi lu mu dox dox dox ak lu mu baax baax baax ak mbirum si lu mu naat naat naat te organisé ñu ko mën naa dem mën naa mën naa mën naa mën naa yéex ak fa mu jëm dafa am benn bu baax boo xam ne bokkul ci yoon def ne beneen yoon beneen yoon fenn fenn wuñu organisé la waaw beneen yoon boobu bëggoon tudd yoon fenn wuñu organisé la daan yoonu murid dëkk wuñu organisé wut kon organisation faw ñu def ko kon suñu xaadim lii mooy wax ji am na solo lool sant nañ la bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal ñu ngi dolli jàpp suñ ko dara yow ñaa sant waa Al euh, Wafa ci liggéey bu rafet bi ji ngi sant ñëpp ñu ñu ndokkal ñëpp ñu ñëpp am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf. jërëjëf sëriñ Abdou Samane Mbacké ci taxaw seetlu boo am solo bii nga xam ne def nga ko ci lii nga xam ne moom la sëriñ Xaadim doon waxtaane te muy lu am am solo loo xamante ne daa mat di saa su nekk ndax noppi ci dafay mel ne saxal ko la te tamit bu noppi yàggee day mujj mel ne lu bokk ci fii te bokk ci comme ni ko sëñ Xaadim waxee ci njalbeen gi kon ci turu muassasatul Wafa bi xuquuqul iman sëñ Xaadim ñu ngi yëkkati ay kàddu cant yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu liggéey bi nga xamante ne ci nga nekk di ci yëngatu te muy liggéey ci waar wi nga xamante ne ci la Sëriñ Tuubaa nekkoon di ci bay liggéey boobu yàlla na ko yàlla àggale fu kawe sa njort te nungu xamaa ne ñu fàttali rek mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi ñuy topp ci rajo yi ak télévision yi ak internet bi ci biir réew mi ak bitim réew ci ñi nga xamante ne bëgg nañoo euh, ànd ak ñun jotaay yi nii incha allah ñu fàttali ne euh, Diso FM wala Lamp FM wala Walfajri ak RFM Jant bi FM RTS Touba Mbacké Benno FM Darou Moukhty FM ak Ñaaxeen ak Al Azhar Touba Média bu dee télévision yi tamit Touba TV ak Al Azhar Touba TV ba tey Al Mouridiya Lamp TV Darou Moukhty TV eh, ba tey tamit Diaspora 24 eh, télévision yooyu yëpp ku ñu topp rek incha allah danga mën a ànd ak jotaay yi nga xam ne moom lañu def fii bu dee ci internet bi tamit Al Wafa Darou wala Touba Vision. wala alazhar touba point com wala bawal media wala Bichri TV site internet yooyu tamit ku ci dugg rek incha allah danga nga fa fekk waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu am ci jotaay bi. xam naa ne waxtu wi dafa xaw xat ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah Cheikh Ahmad Bamba Seck moom la ñuy fas yéene dalal muy waxtaanee masakilul ba mooy jafe-jafe yi nga xamante ne nit ki moom lay jànkoonteel ci bu nekkee ci ab tukki. kon dañuy jox kàddu gi rek sëñ Xaadim Diouf xam naa ne euh, laaj yi am na laaj yu fi wadd waaye sëriñ bi day tontu ci benn ci wala ñaari ci laaj rek ndax waxtu wi li ci bëriwut su ko defee ñu mën a yëkkati jotaay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bokki jullit yi euh, ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di sant lool sëriñ bi nga xam ne moom lañu ñu woowoon bi ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne andil nañu ko mu mel ni ki euh, sëñ bi suñu xaadim euh, mbokk yi déglu nañu waxtaan bu baax a baax a baax laaj yi bari na lool waaye waxtu bi comme dafa xat ñu jël ci yennati laaj yoo xam ne aju na ci lii nga doon waxtaane kii mu ne euh, ndax xalaat yi nga xam ne wala tomb yi nga xam ne bind nga ko waxtaane ko fii ndax doonutoon gën maanaa ñu saytu ko bind ko mu doon ab téere boo xam ne dañu koy jébbal ki fi nekkal Serigne Touba wala boog ñi nga xamante ne ñoo ko jege ñu jàngat ko ngir mën koo saafara nee na ndax loolu doontoon li nga xamante ne moom mooy eh, bokk na ci yi nga xamante ne war naa mën a saafara lii nga doon waxtaane waaw jërëjëf waaw defe naa ne eh, yoon wi gënoon a mucc ayib mooy xëy na su fekkoon ne ab cadre am na boo xam ne ku am sa xalaat foofu nga koy jàllale mooy côté wàllu nos bi rek jafe-jafe moo ci am ndax su fekkoon ne am na cadre boo xam ne ku am sa xalaat fa nga ko yóbbu te wóor na ne xalaat bu fa àggee des na ko càmbar bu bu dëngee ñu sànni fee bu jubee ñu jël bu ëllëgee nga mën caa teg sa bët xëy na su loolu amoon ragal naa ne jotaay bu mel nii xëy na am na xalaat yoo xam ne e, foofa la gën a mën lijjanti ko waaye am na ci lu bare bari loo xam ne it du caagee ne kilifa gi la waaye nun ci suñu bopp la waaw xam nga loolu itam damay bañ ñu ragal ne ñu jàpp ne lépp rek mbirum kilifa gi la waaye am na ci loo xam ne man mii la man man léegi nag man bi bi nga xam ne man la am na loo xam ne kilifa gaa ko war a lijjanti waaye am na loo xam ne nag taalibe bu ne ci sa bopp ngay tàmbalee xam nga wax nañ fi ci wàllu xam-xam ku ne war ngaa xam waa loolu nag defe naa ne lañ ci war a def mooy fexe ba yow li la war kon ay tomb yu bari lañ jël wax ko am na loo xam ne kilifaa ko moom waaye am na loo xam ne nag euh, taalibe kese kese moo ko moom jàpp naa ne nag li taalibe kese kese moo ko moom moom da ko war a jël ci waxtaan wi xool lam ci war a mën a jariñu mu jariñu ca li kilifa moom nag yoon wa ci gën a mucc ay wax nañ dëgg mooy su fekkoon ne am nañ cadre boo xam ne mënees na ko faa jaar mu mu mu jàll jàpp naa ne loolu moo doon gën moom itam waaye nag loolu it dama ko gisagul xam naa waxtu bu ñu ma ko yëgalee soo soobee yàlla xalaat yu ndax li may wax nii am na ci yoo xam ne ba ma ko bindee léegi ëpp na fukki at xëy na tey laa mas a toog nii di ko wax nii waaye bu fekkee am na ñu fi topp samay mbind gis nañ ne lu baree bari am na mujj bi ma bi ma am na loo xam ne maa ngi ko tuddee naq du zaat am na ñoo xam ne gis nañ ko ba ko bindee ay 98 te jëm nangal la woon loolu nag yaakaar naa yàgg na jàpp ne xëy na boroom xam-xam mën na ko gis moom lu ci jubut mu ne du nii moo tax waxuma ko ci kaw dama ko bind pour kii jàng man ko bi li bari lu bari bind naa fa lu bari loo xam ne waxuma ko fii waaw jax jàpp naa ne du caagee ne penc mu mel ni it lépp leen waaw moo tax ba su ku doon jàng boo demee nag bu fekk loo xam ne bokkut ak li ma àgguma fi bi may waxtaan nii am na beneen bu ma bind boo xam ne maa ngi ko tundee addaawatul islaamiya ala manhaji Cheikh Khadim taxadiyaatun wa afaaqul mustaqbal waaw boobu it ñu mel noonu lañ ci bind waaye bari na daal loo xam ne moom bind nañ ko comme ay téere pour bëgg borom xam-xam bu ca jotee moom xëy na man caa xalaat waaye euh, am na ci loo xam ne fokk ñu waxtaanee ko ñëpp dégg ko ku ne xam ne jàngoro la ñu jéem a seet nañ ko faje jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala